rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kitaabu hamdillahi ta'ala wa shukrihi kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne la ñu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn kitaabul ilm ak benn chapitre cundum benn bi nga xam ne moom la fa defoon mu doon baabu fadlil ilmi di chapitre deux cent quarante et un hadis bi mu jëwoon gis mu doon hadis mille trois cent quatre-vingt-douze mu ne woon waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha ta'ala la yaqbidu al-ilma intizaa'an yantazi'uhu min an-nas walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël téere bu bees mu ne al imaam rahimahullah mu ne kitaabu hamdillah mu ne lii téereb hamdillahi sant yàlla ah bàkk yàlla wa shukrihi ak sant ko noonu la tudde téere bi ah muy alhamdu wa shukru lillah loolu nag ñaari kàddu la yoo xam ne mooy hamidallaha wa shakarallaha waaw lan mooy seen différence ak lan lañ bokk <laughs> waaw kitaabu téere hamdillahi sant yàlla xam nga ne naan hamidallaha mooy sant na ko waa shakarallah tamit lu wolof di wax sant na ko ah waa mais loolu lan mooy différence bi ñu ne la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, boo demee ci waa ahlul lugha ku mel ni al imaam al azhuri rahmatullahi alayhi mu ne ash-shukru laa yakunu illa sanaan li yadin waaw mu ne walhamdu qad yakunu shukran lis-sani'a wa yakunu ibtida'an lis-sana'i ala ar-rajul mu ne ash-shukru gis nga shukru liñ naan shukru sant sant laa yakunu illa sanaan li yad mooy koo xam ne dalaa defal dara foo dégg shakara mooy daa fekk nit ki mu am lu mu la defal wala bu dee yàlla daa am xéewal gu mu la defal nga sant ko ndax xéewal googee lool mooy ak shukru waaw allahu akbar moo tax Sa'lab rahimahullah mu ne alhamdu yakunu an yad wa an ghayri yad wa shukru la yakunu illa an yad mu ne alhamdu gis nga bu njëkk bi mu ne kitaabul hamdillahi ta'ala wa shukri mu ne alhamdu moom bi yàlla ubbee alquraan alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw basmala gis nga alhamdu cant googu moom ci lu muy ne yakunu an yed léeg-léeg day moom day mën na jóge ci loo xam ne dañ la defal xéewal nga sant ka la ko defal waaye wa an ghayri yed dina nekk tamit loo xam ne du waa ji dalaa defal xéewal waaw kon moom moo gën a moo gën a large moo gën a yaatu sukru hamdu moo gën a yaatu sukru waaw hamdu alhamdu moo gën a yaatu ak sukru ndax alhamdu mooy koo xam ne dañ koy sant wala da koy sant lool ki ñu ki tax ñuy wax mooy borom bi tabaaraka wa taala mais nit ñi ci boppam bu ma nee xamitu man sant naa funanan diw loolu mën na nekk ne diw moomu daa am lu ma defaloon ma koy sant ci loolu mais na nekk defalu ma dara sax alors que ash-shukru wa alors que shukru nag la yakunu illa an yad moom foo dégg shakara mooy ne daa fekk lu ñu la defal nga sant ka la defal ndax lam la defal waaw Allahu akbar waaye am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah yoo xam ne defuñu li nga xamante ne mooy différence boobu comme boroom taajul aruus waaw moom dana rek alhamdu naqidu dhamm mu ne alhamdu li nga xam ne mooy ak cant mooy contraire u waaw <laughs> mooy li tekki mbir par son contraire bu ma nee waa lan mooy gàtt nga ne xam nga njool <laughs> ma ne la xam naa luy njool de ma ne waaw kay mooy contraire bi <laughs> loolu façon la ci façon tekki mbiri waaye am na ci ñoom ñoo xam ne falam ñoom defuñu li nga xam ne mooy différence entre alhamdu wa shukru dañu jàpp ne mutaradifin ay mbir lañ yoo xam ne daal hmm, dañoo kii rek Euh, euh, ay ay synonyme lañ waaw ay synonyme lañ mooy bon boo ci wax mooy beneen bi ñoo bokk lu ñuy tekki rek waaw al imam ibn Manzur rahimahullah mu ne ci al-Lisan mu ne walhamdu washukru mutaqariban walhamdu a'ammuhuma li annaka tahmadu al-insana ala sifatihi adh-dhatiyya wa ala ata'ihi wa la tashkuruhu ala sifatihi waaw mu ne xam naa après bi dañuy yem nii <laughs> kii bi ngir bañ a guddal ndax ñu ngi ci bref commentaire yaa fay <laughs> al imam nu Mandur rahimahullah mu ne walhamdu mu ne alhamdu ak ashukru ñaari kàddu yooyu mutaqaaribaan jege nañu ay maanaa waaye walhamdu amuhuma alhamdu nag moo gën a yaatu moo gën a laatu mooy li ñu la doon wax mu ne li annaka ndax yow tahmadu di nga sant al insaan nit ki man ngaa sant nit ala sifaatihi zaatiya ci kaw meloom yi nga xam ne dañoo biire mooy nit koo xam ne dafa am ay jikko yu rafet nga sant ko ndax loolu ah diw kontaan nañu ci yow te pourtant defalu la dara waaw bu ñépp manoon la mel ni yow gërëm nañ la sant nañ la pour pourtant defalul waa ji dara mu ne loolu day nekk wa ala ataa'ihi waaye man nga ne ahmadu fulaanan maa ngi sant diw parce que daa am lu ma defal wala ataa'ihi lu ma may wala ay ay ay ay waanee xéewalam yu ma defal waaye wala tashkuruhu ala sifaati waaye nag doo ko sant shukru gële shukru li ñu naan shukru moom doo ko def parce ay meloom daa am ay jikko yu rafet aadam ay déedéet shukru moom foo ko dégge mooy daa am lu mu la defaloo kon gis nga mbir mi mu ngi noonee kon lii mooy diggante bi diggante li nga xam ne mooy entre ashukru alhamdu boog ak ashukru kon ah gis ne kon shukru moo gën a yaatu waaw moom moo gën a yaatu allahu akbar waaw <laughs> la in shakartum la ko waaw mooy boroom bi na ne gis nga bu ngeen santee xéewal yi ma leen defal pour nga gis ba léegi lii nga xam ne moom la waa ahlul lugha doon wax différence bi ni mu feeñe ci alquran boroom bi ne la in shakartu bu ngeen santee la azidannakum dinaa leen yokk mooy bu ngeen santee xéewal yi ma leen jot a defal ngeen reconnaissant xam ne maa leen ko defal delloo njukkal ki leen ko defal muy mag ngeen reconnaître loolu te loolu waxoon naa li dina mat noo koy defe mooy yim la teg farataal ko ci ci sa kaw nga taxawu ko tey reconnaître que ni xéewal gii moom la borom bi ne bu ngeen defee lool dinaa leen yokk waaw mooy booy sant léegi nag dalay yokk ci cosaanal lam la jox mu yokk ko moo tax mu ne dinaa leen yokk waaye moo tax contraire sukru mooy mooy mooy zamm mooy hamdu hamdu mooy zamm waaye sukru mooy kuf waaw kay sukru mooy reconnaissance kufru mooy manque de reconnaissance moo tax mu ne wala in kafartum waaye bu ngeen weddee suul jëf xéewal yi ma leen defal reconnaître ngeen ko ci sant ma yëg leen ne inna azabi sama mbugal la shadid lu tar la Allahu akbar kon sukra ngoog waaw sukra ngoog waaw loolooy sukra Allahu akbar <laughs> loolee ma ne mooy sukru waaw waaw te sukru naka noon xamdu yooyu yëpp day nekk ci euh, du nekk tamit mooy même bu may sant liñ doon wax sànq la in shakartum c'est pas ay ay ay kaddu kese ngay wax ah, mu jeex après ñu ne waa ji moo tax mu ne woon i'malu ala Daawuda shukra waaw waaw ah, mu ne i'malu liggéey leen eh, ala Daawuda parce que yonent eh, yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaatu borom bi boo seetloo dafa commencé wax wa laqad aataynaa daawuuda minnaa fadlan yaa jibaalu awwibii ma'ahu wat-tayra wa alannaa lahu al-hadiid an i'mal saabighaatin wa qaddir fi s-sardi wa'maluu saalihan innii bimaa ta'maluuna basiir wa li Sulaymaan ar-riiha ghuduwwuhaa shahrun wa rawaahuhaa shahrun wa asalnaa lahu ayna al-qitr wa mina al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi-idhni rabbihi wa man yazigh minhum 'an amrinaa nudhiqhu min 'adhaabi as-sa'iir ya'maluuna lahu maa yashaa'u min mahaariba wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaat i'maluu aala daawuuda shukraa wa qaliilun min ibaadiya ash-shakuur da doon lim xéewal yim defal Seydina Daawud ak doom ji Seydina Sulaymaan alayhim asalaatu wassalaam ak yim leen may tàggatal leen ko ci jinne yi rab yi njaay àll yeeg yëpp ak li nga xam ne la leen yombale woon lépp loo xam ne moom lañ jublu te bëgg ko muy loo xam ne yàlla da leen koo defal ba pare mu jinne yi ya'maluuna lahu dañu koy lëgëyal moom lu ko soog lu ko neex ci ay paleeg ay statue lu nekk lu nekk laa wax lu mu bëggoon léegi nag xéewal googu nga xam ne du Seyna Sulaymaan ak euh, ba euh, Seyna Daawud ak Seyna Sulaymaan kese la ko defal alayhi salaatu salaam mais da koo defalaale ci ñu njaboot léegi nag borom bi nag ne nag xéewal gi ma leen def i'malu ala Daawud shukra jëf leen yéen waa kër Daawud jëf jaagaa xam ne mooy sant yàlla la mooy borom bi lii mu leen defal yemul rek nga toog naan ah ashkurullah ah waaye sant naa yàlla alors que yow say jëf dara waaw. waaw mooy dangay ngay sant yàlla ci xéewal jëm la defal bu la mayee alal sant yàlla gi gën a mooy bu dee zakat war na ci nga génne ko. voilà ba pare di saraxe ak yi nga xam ne man da ñàkk dépense man da ñàkk ak tamit di def ngir yàlla loolu mooy yaa ngi sant moo tax i'malu ala daawuda shukra ah, li ma leen xéewale ni def leen ci loo xam ne mooy li ma neex li ngeen may may sama ngërëm man borom aywa yàlla danaa may xam-xam eh eemal nga naan lan shukra shukra laax nan nga koy defee ci sa xam-xam bi jëfeel te yàlla tax te nga xamle ko te yàlla tax waaw kay yaa ngi ci cant yàlla yaa ngi jëf jëfu cant yàlla waaw kay mais ma waaw euh, euh, yooyu simple nga naan la loolu ngay wax lépp lépp ko man <laughs> moo tax wa qalilun mu ne lu néew nag min ibadiya shakur ñooy cantaakoor lu néew ci sama jaabi ñooy cantaakoor ay puruxa fi bari <laughs> waaw yàllaa leen di may ñu ñuy fëgg seen dënd ko waa naan ñoom la bu doon woon ñoom voilà non affaire bi c'est que c'est bien travail BFM bi gars di def Sénégal jamono ji bac bi romb sawaay nga am ak ña fu nekk nga ñaan lu woonu fa nag koo yaakaaru ñaanam sax ak koo xeef sax jàpp waaye sawaay <laughs> ñaanal ma ci affaire yi nga am di fëgg sa dënn fàtte nga fàtte yàlla ñuy wax nga ne da koy arrosé hein dem euh, luy benn benn saal woo fa say say say xarit ñeent sol fa coow ko ko bon di musique ka këtt ma ka dal ñu ne booy ah, ay gone lañ dañuy arrosé loolu mooy sant yàlla la hawla wala quwwata illa yow yow li la yàlla may sant nga ko nga yaakaar yaa aji ngeen déggee yam waaw femme bi yénge ak waa ji woo militaire dëkk yi mooy woo ba ñoom ñooy ñëw léeg-léeg nga woo leen ñu ñëw waaye léegi nga yaay teg say say soo woo soomaan mi ngeen non ngeen dankal waa dëkk bi yëpp waa koñ bi jàkka ji kaanaka kenn du déglu noddu gi bu ñuy allahu akbar yéen a ngay rëkk même bu doon ci salle fermée ngeen ko def sax loolu lépp mooy yàlla lu tudd loolu mooy sant yàlla yàlla mi la may doom nga xam ne du dara ak may boppam kese la moo tax wa wahabna lahu la borom bi wax buy wax ay may doom wax wax mu yàlla mooy may woo xam ne yow doo ci tus borom bi kese la ak da la neex sinon am na ñu mel ni yow gin laa jantal fu te mënuñoo am doom du sëy nañ ba yee bëgg am doom amuñ tus te ñoo la gën a jàpp ñoo la gën a ceene way kon loolu la ko caaxaan la léegi ñëw ah, ba ba di ragal ba ngay ragal parce que ah, réew mi moom matu fi moom lu jafe la parce que médecin yi <laughs> matu wat waayu fa sa bakkan moom lu seet la wal iyaazu billah ku nekk def ci ñaan nga am doom amoo dara ngeen def am na ñoo xam ne moom jour ngénte bi sax femme baa nga ci hôpital ba génnagul maternité ba wala bu dee am na ñuy moyen waaw <laughs> amul moyen moom calendrier bi la bi la bi la bi la teg jarul muy dem man naa xaar nga jur ñu tegal la nga ñibbiwaat <laughs> mais boo amee moyen <laughs> bés bi muy ñuy koy tuddal boo maywul ñenn ñi ca ca ca ca euh, infirmier mériga euh, imam bay dem wala koy tudd léegi nag ñu ne aj nañ ko aj nañ ko ñu ngi xaar moom mu récupérer ngir après ñu mën a ñu mën a mooy yàlla c'est ça loolu mooy aj bi ah ay dama ko aj dama koo bëtale yëpp mooy eh, je vais ngir mën a mooy yàlla sinon tudd gu gu simple gii moom taxul ñuy wax waaw kooku sant na yàlla <laughs> moo tax borom bi dañu néew ci sama jaar yi ñooy ñoo may sant xéewal yi ma leen defal ñu bari ay ay ay ay ay mal propre lañu mooy kenn du ci reconnaissance voilà reconnaissance la la yàlla defal ci cosaanu loolu ngay reconnaissance wet di ko ci sant nga nag moo gën a yaatu xamdu mën na nekk parce nit ki da mooy das maa defal wala sax kenn defaluma xam nga nit ki jaam bi alhamdulillahi rabbil alamin ce n'est pas que parce dalaa amal kese parce que mooy kii melo melo yi gën a mat sori lépp luy wàññeeku wàññeeku mat sëkk waaw di boroom ñépp andi bi lépp ma sant alhamdulillah nga xam ne dugalaale day dugalaale sukrook léppañ ci biir moo gën a yaatu kon ñu yem noonu al imaamu benn buntu kese la fi indi comme buntu biñ génne comme téere biñ génne kitaabul ilm kitaabu hamdillahi ta'ala wa shukrihi waaw waaw <laughs> euh, te beneen bi la euh, bi nga xam ne mooy wane pour euh, wane li nga xam ne mooy li nga xamante ne nii moom la waa ahlul lugha ñii di wax naan hamdu day dugal mën na nekk an yadin ak xayra yadin mooy loo xam ne mooy waaju du daa am lu mu la defal mais mën na nekk loo xam ne dalaa defal nga sant ko nga ne xamat euh, xamittu fulaana sant naa diw mooy li borom bi ne laa taxsabanna alladina yafraxuuna bima ataw bima ataw wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yafaalu fala taxsabannahum bimafazatin min alazab walahum azabun alim ca suurat al imran waaw mu ne laa taxsabanna bul yaakaar alladina yafraxuuna ngaa yoy bëgge bi ma bi ma aataw li nga xam ne ñoom buñ joxee dara jàpp ne waaw ñoom daal liñ joxe wa yuhibbuuna ba pare ñu bëgg an yuhmadu ñu leen di sant bi maalam lam yafalu loo xam ne defuñu ko parce que loolu lu muy tekki mooy ñoom dañoo bëgg ñu leen di sant ci loo xam ne defuñ lu waral ñu leen di sant voilà pourtant boobu yahmadu la wane la la tekki mooy hamd la jóge kon loolu li gaa yi ñu leen sant ci loo xam ne defuñu fi tus lu tax ñu leen di sant voilà kon bu boobaa mooy gis nga boo hamd fii dugalaale ne mooy sant parce que daa am loo def gaa nag bëgg ñu leen di sant loo xam ne kenn defu leen defuñu tus <laughs> voilà kon nag ñu yem noonu ngir mën a avancer kon al imaamul haafizu kon benn chapitre mooy chapitre deux cent quarante deux mu ne baabu fadlil hamdi wa shukr mu ne buntu comme fële rek kitaabul ilmi baabu fadlil ilmi <laughs> mu ne baabu buntu fadli ngëneelu alhamdi cant wa shukr bo hamdu sant <laughs> wa shukr mooy ñaari mooy rek wolof dañoo jege lool xam naa ñi ma gën a dégg wolof bu ñu xoolee ñaar yooyu nan lañ koy waxe parce xam du en tout cas teqantal bi leeral nañ ko nii <laughs> waaw xam <laughs> du moo gën a yaatu mën na nekk parce que nit ki defal la la wala defalu la sax daa meloo ay mel tax nga koy yu rafet nga koy sant voilà waaye sukru nag il faut mu nekk loo xam ne mooy nit ki daa am lu mu la defal wala lu ñu la defal nga sant ko ndax loolee kon nag baabu gëneelu nag loolee mooy reconnaissant di sant yàlla waaw te sant yàlla gi moo lay yóbbu tamit ci sant nit ñi nga xam ne xéewalu yàlla da koy jaarale ci yow kon baabu buntu fadli ngëneelu alhamdi sant wa shukr ak cant hmm? di kañaate kañ kala defal sant ko bàkku ko waaye euh, shukru léegi mu indi fii dugg comme nam defoon ne dina tàmbalee bunti ci ay laaya fii nag mu indi fii euh, quelques aaya mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawate yéegu nee na fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun suratu baqara mu ne borom bi tabaraka wa taala nee na fadkuruni waay waay jaami sant leen ma bu ngeen ma sante adkurkum dinaa leen sant xanaa borom bi waxul ku ma tudd ci benn mbooloo dinaa ko sant tudd ca mbooloo boo xam ne moo gën moom bi moo tudd voilà mu ngi noonee <laughs> si tu mentionnes oh ton le nom de ton seigneur ton seigneur mentionnera ton nom dans une assemblée plus haute et plus valeureuse que ta que la tienne voilà mu ngi noonee bu dee voilà c'est yooyu leer na ngeen seet ko bu leerul maaf wan ngeen jéggal kon fas kuruni waay waay tudd leen mazkurkum ma tudd leen waskuru lii sant leen ma man borom bi ci xéewal yi ma leen defal wala takfurun waay waay bu leen weddi xéewal yi ma leen defal bu leen nekk ay ay ay ay ay ñoo xam ne ay purux lañ duñu gërëm ñamu daaw te duñu reconnaissant loolu suuratul baqara aaya cent cinquante-deux mu ne qa wa qaala taala al imaamu Nawawi mu ne borom bi tabaaraka wa ba léegi nee na mooy aay biñ doon sànq la in shakartum la azidannakum voilà ca suratu sayyidina wa mawlana ibrahimu alayhi salatu wassalam mu ne kon mooy wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid mu ne kon la in shakartum borom bi nee wat naa ne bu ngeen ma santee ci xéewal yi ma leen jot a defal ngeen xam ne man a du keneen de même bu ma ko jaare ci diw cosaanu xéewal gi mooy man tey bu ngeen ma santee la azidannakum wat naa ne dinaa leen dolli moo tax boo santee yàlla ci sa xam-xam sa xam-xam day gën a yokk boo santee al yàlla ci sa alal ji mu la defal sa alal day gën yokk moo tax az-zakatu huwa an-namaa'u génne zakat mooy moo tax mooy ak ak yokk luy la la ci barke la ci yokk yàlla yokk bu dee dañ koo téye nag day dindi barke ba waaw allahumma a'ti munfiqan xalafan wa a'ti mun mumsikan talafa loolu yore saa saam ne amul benn bés buy buy xëw buy jot lu dul ñaari malaaka yi kenn ki ne fële kenn ki ne xee <laughs> siq àddina bi kenn ki naan allahuma eesa eh, borom képp koo xam ne day joxe sa nga tax yal na lépp lu mu joxe na nga ko remplacer lu gën la mu joxe keneen ki naan allahuma eesa eh, borom képp koo xam ne joxewul nay tey nay yal na nga koy yàqal lam yox dindilu la barke la te yàllaa leen can yàllaa leen tagg ngir ñuy ñaan lool yaakaar nga ne yàlla dina leen tagg tàggat ay malaaka ngir ñuy ñaan lool te du leen may lañuy koy ñaan est-ce kon nañu def attention masakanale mo am ma joxe eh, ma ñàkk wax iblis la ndax moom ya'idukumul faqr ash-shaytaanu saytaane <laughs> moo leen di dikk ak ñàkk di <laughs> mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegut ba léegi nee na wa qulil hamdulillah <laughs> yoo xam ne muy daan ni mu dagge si moo ñax quoi Allahu akbar <laughs> mooy eh, suuratul Isra dernière dernière dernière saar ba dernière aaya ba <laughs> xam nga moom na ne wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk walam yakun lahu sharikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira voilà wa qul alhamdulillah doon nag moom rek la mu ne wa qul alhamdulillah borom bi nee na yeneen saa salaam waxal waaye wax na ko sana ko képp kuy topp ci gannaawam waxal alhamdulillah del wax alhamdulillah voilà jaam day baril di wax alhamdulillah waaw alhamdulillah alhamdulilah mais wax nga ko sax daa neex quoi même le tubaab fontukat bi sax bu ban na ko alhamdulilah <laughs> mu dee al ji da koy suteleeg da alhamdulilah lu ko waaw kay bee ko wax bu dee <laughs> yaa ngi ci li nga ne <laughs> dee la alhamdulilah moom mën naa baax ci yow alhamdulilah mu ne ko waaw kay dee la alhamdulilah yow waaw waxul alhamdulillah waaw mbooleem cant yi lillah ñal la yàlla yàlla waaw gis nga alladhi lam yattakhid walada ñi nga xam ne jàppewul doom walam yakun lahu sharikun mooy ki mat moom lañ la doon wax dañ koy sant mu mooy ki mat sëkk te mooy ki nga xamante ne est bii da bii nii da ne ah parce que moo leen defal dara waaw waaye wala eh, mooy ki nga xam ne moo mat sëkk lépp luy luy wàññeeku wàññeeku mu sori waaw walam yakun lahu sharikun fil mulk amul ku koy associé associé ci nguuram gi walam yakun lahu waliyun min az-zull wa kabbirhu takbira kon nag wa qul alhamdulillah kon nag nañuy wax alhamdulillah wa lé mu ne wa qaala taala léegi dernier verset ñu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegud ba léegi nee na wa axiru da'waahum ani alhamdulillahi rabbil aalamiin suuratu yunusu ala nabiyina alayhi afdalu salaati wassalaam muy wax waa àjjana buñ duggee àjjana waaw àddina bi boo fi ñëwee ah alhamdulillah ngay njëkke mooy jàng faatiha alhamdulillah ginnaaw basmala alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu duggee àjjana ah da'waahum fiihaa subhaanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaam wa aaxiru da'waahum anil hamdu lillaahi rabbil aalamiin bu na gis nga keroog seen wooteek seen ñaan buñ nee ca biir àjjana ya allah ja'alana allahu minhum yal nañu ci yàlla boole allahumma subhaanaka waay waay gàcc nga borom bi yow wa tahiyyatuhum seenu nuyoo fiha salaam jàmm rek lay doon wa axiru da'waahum le mujjee la nga xam ne moom la ñuy woowante moom la ñuy woote moom la ñuy ñaan moom la ñuy bàkk di ko wax di kañ borom bi di ko tudd di ko kañ an alhamdulillahi rabbil alamin mu duggee àjjana ah alhamdulillahi alladi adhaba anna alhazan lo sant nañu yàlla mi nga xam ne moom la mbooleen sant yi ñeel mi nga xam ne lépp luy tristesse yooyu yëpp jeex na tey hmm. waaw an alhamdulillahi rabbil alamin te moom lay wax feneen ah ah eh, ba muy wax ne gi alhamdulillah eh, eh, alhamdulillahi alladi hada kunna li hada wala wala wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq allah buñ liggéey àjjana alhamdulillahi alladhi hadana li hada la ñuy wax ja'alana allahu minhum amin ay waay sant ñeel na borom bi nga xamante ne hadana mi ñu gindi li hada njub gi du dañoo gën a dañoo dañoo yor bët yu nangama ki nangama taxa ah déedéet borom bi kese ak mbaaxam képp ci lañ ñëwee ci njub moo tax yeneen tubaab doon ko ah xadaanaal wama kunna nekkuñ noon ni nahtadiya di ginneeku law laa ne hadana Allah bu dul woon ne bi moo ñu gindi waaw moo taxoon mu doon wax la Abdallah ibn Rawaha keroog bi ñuy gas xandam lahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa sabbitil aqdaamana laaqaynaa innal ulaa qad baxaw alaynaa wa in araadu fitnatan abaynaa laa humma lawlaa anta kay bu dul woon yow mahtadeynaa doonuñu woon gindeen kutub wa tasaddaqnaa te doonuñu woon faraxe wala salaynaa te doonuñu woon julli nag kon nag fa anzilan sakinatan alayna wa sabbitil aqdama ilaqayna innal ula qad baghaw alayna wa in aradnu fitnatan abayna kon nag xam lillahi alhamdu wa shukru kon léegi bon imam nag si hadith yi mu indi kon pare nañ ci côté alquran bi muy wenn wàllu wu njëkk ci loolu nit ñu sell ñi léegi nag mu des côté hadith bii di ñëw insha allah mu ngi fi indi euh, cinq hadith non quatre hadith quatre hadith la quatre hadith la yoo xam ne euh, deux yu mujj yi gisoon nañ leen moo tax euh, loolu rek la indi ci buntu bi après téere bi tëj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 alamin